salaam ne ma mais awanam tunha ko yow xanaa terewuñ la woon lii nii mooy est-ce que waxuma sànk ne la bu ko defaat <laughs> nee na boobu laa ko mujjee laal mooy gis nga ni mu bañe woon yooyu mooy foofu noonu mu yar Sayyidina Ali ibn Abi Talib yeneen ci bari sa sa sayyidu ñi nga xamante ne eh, eh, wala di eh, bani wala di ah, kooku ki mu yar mu ma ni sujjóotal xërëm loolu loolu dañ naan na mbir mi moom ah, euh, euh, ndox daal moo dellu ci cosaan ba rek waaye li naa Abubakar mi nga xam ne mag la dund ak waa Quraysh nekk ñoom di dem Sham di dem Yaman di dem fu nekk gis li ñuy jaamook yooyu yëpp malgré loolu lépp masu koo def waaw moo tax gis nga ñoon ñoom Seydina Abubakar ñoom Seydina Ali ñoom ñoon Seydina Usman nga xam ne yu bari da ko teraa ngay jikko dañ ko xamoon laata l'islam waaw ñooñu bi ñu duggee ci lislaam loo gis comme que ñoo gënoon ay jikko fee ñoo gën ci biir lislaam waaw xiyaarukum fil jaahiliya waaw xiyaarukum fil islam ida faquhu te ñi ñooy <laughs> ñooy ñoom waxtalu euh, fuqahaa ummati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy saxaabaan yi waaw kon nag loolu la <laughs> moo tax ak mbaax du réer de ak mbaax moo taxoon ma la doon wax naan la gis nga gaa yi nga xamante ne dañu ànd di déconner sax te njëkk a génn ci mbir yi waaye bañ te nekkee ci nga xam ne même daa ñu doon def ay braquage di sàcc oto jàmbur yi di yàqal nit ñi waaw di kar nit ñi di leen rey di jël seen àll yi ka nga xam ne moom moo ci gënoon a moyen fervent léeg mu ne non gars yi nar kii song benn kii ni ndax li mu yóbbu ah gisoo ko fee ci lu dëgg trop gisoo ay or bari mu ne ah non non non xoola nañ leen bàyyi meer bi quand même nañ bon. xoolal nañ ko bàyyi gars yi ñu way taw mu convaincre leen nga xam ne moom yu mel noonu léeg-léeg moo leen di retenir même bu dee ne ci ci dil bi ci ci <laughs> am na dara lu koy traversé alors que ñeneen ñi seen yoon new ñoom ñëpp bu ñu tuubee dugg ci li bon bu dee jullit la mais commencé tuub léegi li ñuy wax naan ni gars yi naan di sellal gis nga kooku bu jàngee diineem ñoom ñëpp ñu jàng gis nga waa ji jàng bu xamee diineem mooy raw gaa yi fop fop du nekk sax seen seen seen gaa yi sax du ñu ko séen voilà waaw kon nag mu ngi noonu kon jikko yu rafet du réer de déedéet <laughs> xiyaarukum fil jaahiliya fa xiyaarukum fil jaahiliyati xiyaarukum fil islam waaye ila faquhu <laughs> parce que quand boo baaxee yor ay jikko yu baax ci loo xam ne du l'islam waaye nga dugg ci l'islam wala sax yaa ñoon ci l'islam doon defit bàkkaar yu rëy ngir nga ci euh, tuub waaye jàngoo sa diine xamoo ko nan ngay gën a ginoon a pire ginoon la bon ah moom mu xam que moom ci da teg ci lu leer bi daf ñoo wax ñu jaamu ko ala <laughs> ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci lu leer nañ clairvoyance ka nekk ci clairvoyance boobu nag yemul ak ki ko ki ci new hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab suñu borom nee na hal yaakaar ngeen ne mos est ce que yaakaar ngeen ne yastawi dina yem alladhina ñi nga xam ne ya'lamuna dañoo xam walladhina ak gaa yi nga xam ne laa ya'lamun xamuñu dara waaye xam nga ne yemuñu innamaa dëgg dëgg li am ba des mooy yatazakkaru ñuy fàttaliku lii te di ko xalam mooy ulul albaab ñi nga xam ne ñoom seen xel seen saalu xel day nay waaw kon ñooñu duñu yem léegi nag kon ñu ñëw ci al imaam kon pare na imaam bul Buxaari kon rahmatullah alayhi nii la ko indi al imaamu Muslim gàndaa moom Abul Husayni rahimahullahu taala moom boo indi kaddu yi nga xamante ne nii mooy kaddu yi al hmm, imaam euh, an-Nawawi indi fii rahmatullahi alayhi moom indi na ko tamit ci bërëb yu bari moom al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn euh, al-Qushayri an-Naysaburi Abul Husayn mu ne kon ci kitaabul birri wassila wal aadaab baabul arwaaxi al arwaaxu wala mu nga ne baabul arwaaxi wala baabun al arwaaxu junuudun mujannada mu ne haddathanii Zuhayr ibn Harb mu nekk ma nettali man dong man imaam Muslim mooy Zuhayr sama sëriñ ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Kathiir ibn Hishaam mu nekk ñu nettali mooy Kasiir ibn Hishaam al-Kilaabi Abu Sahl ad-Dimashqi al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa mu ne nettali mooy Ja'far ibn Burqaan mu nekk ñu nettali mooy Ja'far ibn Burqaan al-Kilaabi mawlaahum al-Jazari al-Kilaabi moom tamit Abu Abdillah rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Yaziid ibn al-Asam mu nekk ñu nettali mooy Yaziid ibn al-Asam am ñu ne Asam boobu Amr la tudd am ñu ne Abdu Amr ibn Ubayd la tudd wa yuqaalu am na nag ñeen ñu ne déedéet du loolu voilà mais loolu lépp ay kii la moo Abu Awf Yazid ibn al-Asam Abu Awf rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullah alayhi al-Amiri an Abi Hurayrata mu jëlee ko Seydina Abu Hurayra hafizu sahabati radiyallahu anhu ad-Dawsi mu ne bi hadiisin ci hadiis boo xam ne yarfa'uhu imaamu Abu Hurayra da koo yëkkati ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na annaasu mu ne yonente bay saa saam nee na annaasu ma'adinu ka ma'adini al-fiddati waz-zahab xiyaaruhum fil jaahiliyati xiyaaruhum fil islaami idhaa faqihu wal arwaahu junuudun mujannada famaa ta'aarafa minhaa talaf wa maa tanaakara minhaa talaf voilà nii la ko imaamul gis nga moom moo indi lépp gis nga imaamul Buxaari hadis bi comme ni la imaam al euh, Abu euh, an-Nawawi wax. rahmatullah alayhi kene wa rawa al-Bukhariyu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al-arwaahu junuudun mujannada bam jeex loolu nag ci riwaaya Sayyidatu Aisha moom fa la ko soloobe moom loolu la kon léegi nag mu des kon ñu xool Imaamul Bukhari nan la ko jëlee nga xam ne boobu moom moo ci wéet hadis boobu moom kese moom moo ci wéete moom al imaamu al Bukhari moom kese ko solo ci waa kutubu as-sitta kon al imaamu al Bukhari jële ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne foofu mu ngi gondi ci kitaabu ahadiithul anbiyaa'i salawaatullahi wa salaamuhu alayhim baabun al arwaahu junuudun mujannada mu ne qaala qaala al-Layth <laughs> qaala al-Layth <laughs> eh? mu ne qaala al-Layth mu ne al-Layth nee na mu ne al-Layth ibn Sa'd gis nga kon mooy mu'allaq la mooy imaamul Buxaari rahmatullah alayhi eh, daf ko solo noonu waaye al imaam al Ismaa'iili muy al imaamu al Ismaa'iili moom daal dina koy eh, jokkale jokkale na ko moom al imaam al Ismaa'iili rahmatullahi alayhi te loolu imaamul haafid ibn Hajar bi muy sharh hadith bi mu ne solo nañ ko mi fii fawaa'idi Abi Bakr ibn Zambuur ci yoonu al-Layth aydan bi sanadihi al-awwal bi haadhihi al-qissa bi ma'naahu mu ne al-Ismaa'iili nee na Abu Saalih laysa min sharti haadha al-kitaab wala Yahya ibn Ayyuub fi al-usuul wa innamaa yaxruju Hmm? wala yuxriju lahu al-Buxaari fi al-istishhaad fa awrada al-Buxaari haadha al-hadiith min at-tariiqayn aqwa mimmaa law saaqahu bi isnaad léegi kon loolu da leeral rek ne eh, imaamul Buxaari le fait que mu ne mu soloo ko nii dafa am na yoon yu mu ko yu mu ko mën a soloo mais sauf que charte téereem bi di li nga xam ne moom la ne loolu lay ràngoo moom lay matale ngir indi hadis fii ñeenee nga xamante ne nii mooy Yahya ibn Ayyub ak ki nga xam ne mooy Abu Salih bokkuñ ci ay chartam waaw bokkuñ ci condition yi mu tëral moo tax mu daal di koy indi nii bilaa isnaadin mooy laata te moom amu ci càllale bu direct ne qaala Layth ndax al ibn Sa'd imaamul Buxaari jotewu ko al-Layth xarit Maalik la woon moo jëkk génn addina euh, imaamu Maalik waaw rahmatullah alayhi imaam Maalik mu génn àddina 179 boobu ñoom al imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi ñoom xamuñu imaamu Maalik mooy gisuñu ko yàlla tere ñuy gis koo xam ne moo njëkk a génn àddina imaamu Maalik di al imaam al-Layth léegi nag mu ne moo tax imaamul euh, euh, euh, yi mu moom dina indi hadiisu Yahya ibn Ayyub indi ko di istishhad mooy ngir dëgëral yi wane ne voilà pour loo xam ne day wane ne waa wax jii mu wax lii nii même bu dee dëgër la mais remplirul sartam waaye bokkul ci li nga xam ne ñooy usulu bu li nga xam ne mooy eh, yaxu li nga xam ne mooy mooy mooy cosaanu téere bi li taxoon mu teg ko moo tax mu ne mu daal di koy indi ci yoon yii ah, indiwu ci kii eh, sanad waxul ne jëlee na ko ci diw voilà waaye Eh, mooy li nga xamante ni mooy imaamul Buxaari de toute façon bu de kii eh, bu bu dogoo mooy ne loolu dëgër na moo tax al imaam al Buxaari yu lool lu ñu ko xam ci bu ne xaala diw même bu dee jotewu ko loolu boo ko seetee day dëgër te loolu bil ku mel ni ñoom al imaam al xaafis ak ñi def suraahu al Buxaari rahmatullah alayhim xam nañ loolu te dañ koy leera moo tax al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne walil matni shaahidun min hadiisi abi hurayra axrajahu muslim mu ne ta lii nii nga xam ne moom la jële ci sayyidatu aisha am na li nga xamante ne nii mooy lu koy appuyer di ko seede comme si danaan lii dëgg la de maa ngi nii ndax booy xadiis sayyidina abu hurayra biñ gis ci riwaay imam muslim sànq ne moom kese imam an-nawawi le boobu moom imam muslim moo ko wéete imaamul buxaari solowu ko lu dul ci yoonu sayyidatu aisha radiyallahu anha kon nag foofu lañ ne woon muy mu ne kon qaala kon nu ñëwaat kitaabu ahadiisul anbiyaa salawaatullahi alayhim baabu al arwaahu junuudun mujannada mu ne qaala qaala al-Layth mu ne al-Layth nee na imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ibnu Sa'd ibn Abdurrahmaan al-Fahmi boroom xam-xamu Misr Abul Haaris an Yahya ibn Sa'iid moo ko jëlee Yahya ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr Abu Sa'iid al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala al-Ansari an-Najjari rahmatullahi alayhi an Amra moo ko jëlee ci Amra bint Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara al-Ansariya al-Madaniya radiyallahu anhuma an Aisha mu jëlee ko ci sëriñam bi sayyidatu Aisha bint as-Siddiq Abi Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu anhum annaha qalat hmm, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf kon affaire yaa ngoog li jëm ci wàllu euh, euh, euh, hmm? moo tax mu ne wa qaala Yahya ibn Ayyub haddathani Yahya ibn Sa'id loolu la ci teg ne Yahya ibn Ayyub da nee na haddathani ki nga xam ne mooy Yahya ibn Sa'id bi hada kon mbir maa ngi noonu lii na ko imaamul Buxaari sayyidatu Aisha xadiis boobu léegi ginnaaw bi ñu gisee mbiri lu bari gis nañ ko ci biir ah bi ñuy wax sànq gis nañ que ne kon yonent bi alayhi salaam ak fii euh, le fait que mu ne annaasu kon maadinu suñu lëkkalee ginnaaw lii lépp lëkkale ak xadiis ban na njàngat yu bari yu romb ak suñu bunt bii nii ban lien la am ban lëkkaale laam am mu ne annaasu maadinu ka maadini dahabi wal fidda xiyaaruhum fil jaahiliyati xiyaaruhum fil islaami idaa faquhu wal arwaahu junuudun mujannada famaa ta'aarafa minhaa iktalaf wa maa tanaakara minhaa ixtalaf xadiis boobu mooy la mu wax ne nit ñi ay mbell lañ kon mooy nit ñi nit koo gis am na lu borom bi dëxëñ ci moom waaw léegi nag ay maadin lañ wax nañ la ko sànq maadin nag man na am yu yu gànjaru mais man na am yoo xamante ne amul solo du tout baaxul waaw léegi mooy yow nit ki dangaa war a nag tànn ñooñee boo ñëwee am ñooy àndal ak ña ngay toogal mujalasatihim fadlu baabu ziyaarati ahlil xayri wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim ak yooyu wa du'a minhum loolu na nga seet ca ñooñee ña nga xam ne ñoo ci ay mbell yu baax ay woor ak ci wurus ak ci jamaa ci biir nit ñi nga fexe di ànd ak ñooñee te ñooñ mooy ñam ñooy ahlu bi daati diini sawaay mooy tànnal lii nag zawut diin ñi nga xam ne ñooy waa diine ñi am diine tànnal ñooñu ñooñ ñooy trésor yu mag yi waaw waaw hatta ñi nga xam ne yow ñu baaxul ñi sax ñi nga xam ne ñoom newuñ ci diine wala ci grier lañ ne ñu ngi ci diine mais ci grier boo ci jëflanteeg ñenn seetal ca ñooñee tam loo xam ne man da ñàkk waaw darura la bul mi ñëpp ay tojekat lañ ay ay naxaatekat lañ waaw <laughs> jaay ko du suuf yi sa ay nga xam ne moo ne pour Sénégal ku nekk jaay fekk këru jàmbur tabaxu terrain wu jàmbur mu teg fa panoom nga ñëw dindi simpi def sa bos teg sa sa paro def sa numéro di xaar bu yàggee gisoo kenn ba nga ko dindee da nga koy dindi toog di xaar <laughs> boo toogee ab ay weer gisoo kenn di ñëw sampaat fa nga ne ah kon dafii baax na moom léegi nga samp sa numéro ñëw jaay kër jàmbur suufa jàmbur ñëw toog léegi xam ne ñu bari noonu lañ mel ci milieu boobu yow nga war a jënd xamoo nooy def daa bari tojalaan ak ñoo xamante ne dañoo ñeme yàlla lekk alalu jàmbur ak naanum ndox la ñemale léegi nooy def est-ce ñëw rek ku ku ne xaas na dugg ci non da ngay prudent da ngay teey seet ñii ñam ñoo ci tane quoi <laughs> du ñàkk borom bi boo kiiwee def istixaara ah tànnaloo sa borom amaana mu tànnal la ku baax insha allahu taala mais doo ñëw rek dugg ci ñoom waaw même bu dee ne xam nga ne ñoom ñëpp nii lañ mel mais kaca tane te ñoom ngay dem ndax man da ñàkk waaw ndax ñoom xiyaarukum fil jaahiliya te gën ci ñoom ci jaahiliya tane ci ñoom <laughs> ñoon ñooy gën ci l'islam léegi nag ci biir l'islam yi deel tànn gën nga ànd ak ñoom boroom jikko yi boroom diine yi deel takkook ñoon waaw faxtabir ar-rijaal qabla suhba waaw wala tusaaxib za ah, ah, ghumran aw za raghba waaw <laughs> ah, ñi laata ngay ànd ak ñoom laa wax te bul ak koo xam ne bopp bi daa nooy ak koo xam ne li mu nammul dara mooy àddina kese waaw dalay lijjanti léegi wanteer la ngir àddina ndox mu ne ko moom bu laa nag moom man Bamba <laughs> radiyallahu anhu maa la ko wax <laughs> waaw kon foog ngay seet ña ngay àndal ba pare mu xamal le ne gis nga baax boo gisee ku baax di mën a xëcc ku baax boo gisee lu baax mu ne xëcc mu neex la daa fekk am na lu borom bi defoon avant waaw al arwaaxu junuudun mujannada waaw loolu boroom xam-xam yi côté boo foog naa ñëwaguñ ci woon dañ cee wax ay wax yu wute waaw moo daal imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne moom moo sara sunan Abu Daawud <laughs> mu ne lii day day yenu ko ne ila ma e, e, e, ishaara an yakuna ishaaratan an yakuna ishaaratan ha an yakuna isharatan ila ma'na at-tashakul fi al-khayr wash-sharr was-salah wal-fasad wa anna al-khayra min an-nas yahinnu ila shaklihi wash-sharir nadhir nadhiru dhalik yamilu ila nadhirihi fata'arafu al-arwah yaqa'u bihasabi at-tiba' allati jubilat 'alayha min khayrin wa sharr fa idha ittafaqat ta'arafat wa idha ikhtalafat tanakarat waaw mu ne lii nii waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi arwaahu junuudun mujannada ne ruux yi ay mbooloo la ñu ñu dajale mu ne looloo nee de man na nekk que ne ma wax ji man na yenu que ne maanaawam li ci jublu mooy niroo gu ñuy niroo ci yiw ak niroo gi ñuy niroo ci bon ak niroo gi ñuy niroo ci baax ak yàqute wa annal xayra que ne gis nga li ñi baax ci nit ñi. ah yaxinnu ila shatle day day day nekk koo xam ne lu ki mel ni moom ci mbaax day mel ni lu koy xëcc day am day day bëgg dem ci moom waaw day am nammeel cofeel dem ci moom te tamit di tendre jëm ci moom lu mel ni moom mbaax day dem ci lu baax waaye lu bon wala ka bon moom lu mel noonee la mooy ca ñu bon nga lay seet te moom lay xëcc moo koy aspiré moo koy xëcc waaw waaw mu ne nag bu ko defee ruux yi ñoom ah yi ci xàmmeewante ci côté boobu mbaax ak ñàkk baax mooy presque li nga xam ne mooy jikko yi ak xibaar yi nga xam ne moom lañu mooñaale nit ko wala ruux ya ci lu baax wala lu bon xam nga ruux mu ne li ba nañ pare fii fa iza tafaqat bu nee de dañoo nekk loo xam ne dañoo dëppoo ta'arafat dañuy xamante wa iza talafat waaye bu ñu wutee tanaakarat dañuy sori wante ku nekk du bëgg a nekk moroomam waaw xam nga ruux ruux ruux ci boppam dafa nekk lu sell ci borom bi la jóge moom moo ne wa nafaxtu fiihi min ruuhi sayyidina adam alayhi ci boppam nii suñu maam nee na man maa jël sama ruuxu bopp daal di koy wol ci moom moo tax ruux ruuxu yàlla la te loolu dafa sell amul dara lu ko takk te borom bi kese la xam moom lañu borom bi defal ndax daw teraanga moo tax ruux bi doomu aadama yi yor ak ruux bi nga xam ne moom la bàyyi mayee njaay àll yi yor bokkuñu rek ah non ñoom am nañu ruux bien sûr mais bokkuñu jamais borom bi nee bii ci sama ruux laa ko laa ko wal laa ko laa ko laa ko wal waaw moom laa def ci moom moo tax dafa sell xamul lu dul boromam waaw léegi nag bañ leen dugalee nag ci yaram yi ruux yi buñ duggee ci yaram yi foofu yaram yi ñooy dominer waaw yaram yi ñooy dominer yi moo tax yaram yi lépp loo xam ne ñoom yaram yi ci mbaax lay tendre mooy borom yaram ya miinu mbaax bëgg mbaax wala beneen yaram boo xam ne mbon la bëgg di ko miinu mbon ruux ya bu ñëwee ya nga xam ne bañ duggee ci ñoom ah ya nga xam ne ñoo bokk lu ñuy gis di mbaax di ñoom mbaax la ut yooyu dañuy xamante dañuy dañuy nekk nekk benn di man a ànd man di defandoo ñu nga mel li nag naan ma suñoo xamante mais daa mel ni boo leen gisee démb la xamante mais dafa mel ni dañoo mës a dund téeméeri at laata dañoo xamante woon ndax loolu la waaw waaye nag bi nga xamante ne ñoom ñu yées lañ nekke ñoom bu ñëwee ruux bi du man lu dul ne nemm waaw bakkan bay dominer Ah léegi nag ah nga xam ne lu bon kese lañu xam ñoom ñooy ànd voilà mu ngi noonu mu ngi noonu kon nag mbir yi noonu ba waaw <laughs> loolu mooy affaire bi ci gàttal waaw li nga xam ne borom bi daa leen ko mooñale woon ndax ñoom ñépp moo tax borom bi doon wax fitratallahi allati fatara borom bi li nga xam ne noonee la hein mooñaale doomu aadama yi muy sopp yàlla dellu ci yàlla gërëm yàlla ah di yaakaar yàlla di ràññee lu baax ak lu baaxut loolu seen ruux yi nga xam ne dafa sell jóge ci seen borom loolu la leen defal waaye environnement ba fa abawaahu yooyee ki ci njëkk mooy yaram yi mu dugg mooy waajooju mooy kan te kooku kan moo koy façonné mooy bu ñu loo fa mu nekk ñooñu waa ñooñu ñoo koy façonné ñoo koy ñoo koy ñoo te ay xalaatam ak ay doxinam ak la muy jàpp léegi ne moo baax ak la muy jàpp ne lii baaxul bu ko defee ruux bi bu boobaa bu dee côté bon ngee kii moom day suul day dem ba daanaka dañuy yaakaar ne fii bakkan kesee fi ne ndax ruux bi nee na nemm amu fa doole mais bu fekkee koo xam ne mbaax ak yooyu ruuxam day dundoo waaw delluwaat ca lam xamoon muy mbaax ga mu am doole bu ko defee nit ki day nekk koo xamante ne léppam day synchroniser ruux beeg nafsom ak bakkan beeg lépp ak yaram bi waaw mu nekk koo xamante ne moom ilaahi lay doon kojug borom bi tabaaraka wa taala di dellu ci yàlla saa su nekk di gëm yàlla di doxal alquran sunna yonent bi alayhi salaam yooyoo ko neex ak nit ñu baax ni ak di toogaale ñoom di xam seeni mbir léppam loolu safaan bi nag ci safaan bi <laughs> waaw loolu mooy al arwaahu junuudun talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf ci gàttal am na yeneen i wax yu boroom xam-xam yi wax eh, boo ci boole imaamul Xattaabi eh, bon bi ñu waxee ñoo ko bare leneen li ñun ñoo ko waxee suñu ko voilà <laughs> loolu na leer <laughs> mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu léegi xanaa benn affaire am na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah ne amaana comme li imaamul yi wax ba léegi ne amaana que ne borom bi dañuy xabaar laata muy bind jaab yi waaw ca bu ah la nga xam ne ruux yi ci lañ leen bindoon dañ leen ñoom lañ bindoon laata li nga xamante ne mooy yaram yi léegi dañ doon daje waaw bi ñu nekkee nag ci bi ñu leen dugalee ci yaram yi ah, ñu xàmmee wante ca mbir mu njëkk ma waaw foofu lañ xamante ak foofu tamit lañuy ñuy ñàkk xamalante waaw kon nag mu ngi noonu waaw léegi am na yeneen yu wax yoo xam ne am na ci yoo xamante ne nii waaye insha allah wax ji ci digg bi mooy biñ daaneeloon sànq laata ñuy tegaat li imaamul Xattaabi yi àggale insha allah mooy li gën a dëgër ci wax bi léegi nag nga ne mais attention parce que man des fois ma gis ñoo xamante ne nii <laughs> hein ñoo xamante ne nii ah des Euh, euh, dañuy du ñëpp mel noonu de nga gis ñoo xamante ne nii ñoom ah daanaka ñoom xam nañ leen ci xamawuñ leen lu baax quoi mais après ñu fu mujj nekk lu baax euh, jëm ci lu baax contraire bi am ñoo xamante ne nii kenn xamewuñ leen woon lu lu lu kii ah. ak lu ak baax kese lañ leen xame woon waaw <laughs> waaw soog ko ñu jekki dellu ci affaire ba mooy ci loo xamante ne nii lu bon la waaw loolu mooy exception yi nga xamante ni ñooy confirmer la règle waaw loolu day wane ne mbir yi borom bi mooy soppandeku ci affaire yi nu mu ko soobee waaw hatta li nga xam ne moom la naan lii la def nii xam nga yu bari ngay gis boroom bi naan sunnatallah illati qad xalat lii mooy tëralinu yàlla wi nga xam ne romb na ci jaamam yi waaye borom bi yooyu heure bu ko neexee mu soppi leen. waaw heure bu ko soobee mu sotti leen ci kaw noonu ngay gise ne safara day lakke Seydina Ibrahimul Xalil alayhi salaam borom bi dugal gaa yi dugal nañ ko ci talak ko waaw te li ñu xame woon li nga xamante ne nii mooy sawara <laughs> mooy ku ci dugg xëmaa waaye dugal nañ ko ci borom bi daal di koy muccal kon borom bi mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne mooy soppandeku ci ay mbiram ni nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li ko soob waaw li ko soob keese la ciy def waaw te nag mooy léeg-léeg ndax yuqal ndax amul li mu wax ci xadiis sayyidatu ummu salama radiyallahu anha mu ne yonent bi saa saam nee na gis nga ruuxu doomu aadama yi bakkanu doomu aadama yi dafa nekk diggante ñaari baaraam ci baaraamu borom bi tabaaraka ar-rahmaan mi fees dell ak yërmande waaw moom nag moo koy soppandekoo ci moo lay moo ciy soppandekoo ni mu ko neex waaw moom borom bi tabaaraka wa kon nag abu affaire baa ngi noonu waaw moo tax ngay gis ñenn ñi léeg-léeg ñuy dawante bëggante wuñ ndax kee ci bon lañ nekkee bu baax après ñu mujj àdd waaw ndax kenn ki la borom bi sotti xolam moom mi nga xam ne mooy muqallibal qulub waaw kon nag mu ngi noonu le <laughs> waaw léeg-léeg tamit nit ki c'est pas figé waaw borom bi moo tax mu naan leen euh, inna hadaynaahu sabila jaam bi ñun ñoo ko gindi wan ko yoon yu baax li imma shakira wa imma kafura waaw léegi yow boo ñëwee di dajeeg ñu baax même bu dee ne fa nga jóge ñoom baaxuñu di dajeeg ñu baax lool da lay soppi te loo gis nañ ko fi gisati ko fi euh, ci ñu romb te booy toog ak ñu baax dañ lay aspirer dañ lay xëcc ci li nga xam ne mooy mbaax gi ñu nekk waaye booy toog ak ñu bon tamit naka noonu noonu lañ lay bijjee xëcc la ci li nga xam ne moom la ñu nekk loolu nag mu ngi noonu parce que bii bi takassub la voilà kon nag mu ngi noonu le moo tax yooyu yëpp am solo amul ne man daal bon man man moom sama sa man moom de sincèrement seexlu naa yenn yu bon yi mais di toog ak ña koy def mooy lañ la waxoon ca baar ba rek dañ nga commencé booy commencé di trinquer di naan ni ñoom doo ko sax tey waaw ndax bakkan yee moom noonu lu baax day day day ci lu baax lu bon naka noonu. hada li anna ash-sharra yad'u abada lish-sharri hada li anna ash-sharra yad'u abada lish-sharri wal khayru li khayrin in bada qalilu kulli minhuma yad'u ila kathirihi fala takum muqallila noonu la ko boroom masaalik waxe woon hada boo gisee yi nag ha mooy di am na sharra ndax gis nga bon lii yorent may saa saam di leeral nii di ñu ko wax moo ñu ko leeralal waaw sallallahu alayhi li am na sharra ndax gis nga bon yad'u abada saa su ne lii mooy en général day woote di xëcc jëme li yi ci mbon waaw mbon moom ci bon moo tax borom bi rek ñi nga xamante ne innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim waaw gis nga ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi de dañuy dem ci xéewal ndax foofu mooy te këru teraanga këru mbaax waaye way nal fu jaara kaccooree pervers yi ñoo la fii di eh, eh, way nal fu jaara la fiy jaxim ca këru eh, gu yées nga di jaxim fa lañ jëm ala li anna sharra ndax gis nga mbon yad'u abada saa su ne li ëpp day woote jëme li shar yi jëme ci mbon waaw mbon day xëccu mbon ay acier lañu mbaax acier lay doon mbaax la mën a xëcc mbon acier la mbon lay xëcc ci li ëpp lu borom bi ñëw nag soppi affaire yi ka nga xam ne moo borom bu def ko bu baax léegi waa ji xëcc ko voilà wala mu mu nekk ko deel jege ñële bu yàggee ñu lay ñu lay transformer ba liñ lay mën a xëcc waaw mu ne wal xayru naka noonu yiw lil xayri moom itam day xëcc tey woote di jëme ah lil xayri jëme ci yiw bon day woote jëme ci mbon waaw wal baladu tayyibu moo tax borom bi ne yaxruju nabaatuhu bi izni rabbih waaw gis nga euh, al baladu mooy li nga xamante ne dëkk bi nga xam ne daa teey ta sell ah moom de yaxruju nabaatuhu waaw moom day génne nabaatuhu day dina génne nabaatuhu ak gàncaxam ay meññeefam baax sell bi izni rabbi ci ndigalul boroomam waaye walla bi xabusa bi nga xam ne moom suuf la su bon suuf sa baaxut santut laa yaxruju du génn illaa nakidan lu dul ay mbuxum kefe waaw yu yées kefe waaw da ko noon nu sarriful ayaat yi leeral man seen boroom li nga xam ne sama laaya yi li qawmin waaye ñeel ay nit ñoo xam ne yashkurun dañuy sant ca suuratul a'raaf laaya cinquante-huit kon nag kon hada li anna ash-sharra yad'u abada lish-sharri wal khayru in bada fu bu yiw feeñe day woote jëme ci moom waaw nit ñi noonu la moo naa gis nit ñoo xam ne ñoom li leen neex du dara waxu yonent bàyyi saa saam kese la ñuy seet ñoom buñ déggee ñu ne conférence am na fenn dañuy kontaan nga gis ñu waajal waajal ko jëkk def ko seen agenda non samedi am na conférence bi ñu naan diw moo fay kii boo xam ne kenn invité wu waaye yëg na ko jeex na moom day ñëw bokk ak ñu suufee xalanaan man moom man moom de façon ku ma invité wul ñëw ma ñoo xam buñ ma bëggoon ma ñëw dinañ non non moom li ko yitteel du ñoo moom mooy xam-xam ba mu dem dégg na ne fee am na majaalis ay cours yu mu fexe xool nan na fay xame dara ba majaalisu zikar fee dañuy euh, bërëb bu ñuy sut tudd yàlla mu de bu déggee yu moom jàkka ji bala ñoo woote sax bala ñoo nga gis mu dem day waajal affaire bi ndax la yii wa koy xëcc waaye ginnaaw ngay gis moom bu dee lu bon li moom lu muy def ndax ñoom al arwaaxu junuudun mujaddada waaw mon ñooy dajale ci mbaar yi <laughs> waaw mu jaral la lu nga jël sa alal ñeme koo def ci yoo xam ne yu xaram la ngeen dajafe yéen ñëpp muy ay mburu faf ko fëri ñoom ñëpp a waaw nga xam ne waa ji li muy seet mooy dans le calendrier dégg naa ci rajo bi keroog nga naan soirée dansante entrée libre ah ah yaa astu yaa man yaa yaa yaa yaa mari ay wëp <laughs> waaw wala yaa saway yaa nguur acca nañ dem moom yooyu caaxaan kese moom lay seet waaw fu ñuy mooy yàlla moom moom loolu loolu loolu lay radaaram loolu lay détecté wala iyaazu billah ndax lan ndax al junuudu al al arwaaxu junuudu aw waaw ay mbooloo lañ waaw yoo xamante ne borom boolee naan mboole rek waaw comme day troupe ay ay militaires yoo xam ne dañ leen a dajale boole leen ñu bokk benn garnison waaw benn compagnie ñu naan compagnie de CRS nangam ak sangam police nangam waaw LG yi mbaaw ñoom dañuy miroo dañuy bokk ay mbir <laughs> al juróodu mujannada waaw mama taarafa min talaf ya ca xamante ñoom te la ne <laughs> xammee wante da ngay gis ñu neexoo lool duggante waaye ya nga xam ne kii wuñ moo tax bo moo tax kële waaye ji nga xam ne ay affaire diine kese ko ñor boo ko bëggee rey torturer ko rek mooy forcer ko ñett ko yóbbu ko ci bërëbu caaxaankat bi mais day mel ni da doon jam fusu ci xaw bi waaw waaw waaye it fexeel caaxaankat bi boo ko indee ci yële day mer surtout bu dee non xam na ne manu la parce que gaa yi ngi fii te oto ko fi indi te lëndëm la quatre heures du matin amul fenn fu mu def waaw gaa yi nañ ko fii mënatu la ñibbi taxi amul yooyu yëpp dara amul mu nekk ci biir nag mais day max day mer soo nu gaa yi dina wax laaya yeeg xadiis yi muy dina mer <laughs> ndax ñoom tanaakarat wa ma tanaakarat min haftalaf ya jaw ya xam ne nii leen dawuñ xamantewuñ <laughs> ca lu baax wala ca lu bon ixtilaafa dañuy wute <laughs> amul benn affinité waaw moo tax xaliilu kulli minhuma gis nga yiiw mbon ak yi yiiw ak mbon lu tuutee bu ci nekk yad'u ila kasirihi bu tuuti bu ci nekk ci ñoom day woote ci mbaax yu gën bari waaw moo tax nga gis nit toog ne waaye man de xaaral ma jël alquran bi jàng benn qul huwa ubbi ko jàng qul huwa affaire bi neex mu ne ah waaye xaaral ma teg ci ar ayta jàng ar ayta ñu naan affaire bi naa xaaral ma teg ci ah suuratul baladi teg ci ñu naan déet ah, saa yi ma daal di génne wa shamsi teg ci wa shamsi mujaadala après mooy di def noonu nga gis ko saa ba julli gi jotaat moom mu ngi ci alxuraan ndax lu ndaw lu njëkk kii da koy xëcc ci jëme ko ci lu bari waaw def rek yi yi di gën a bari <laughs> waaye lu bon noonu la. moo daan gaa yi nee ci mu man da naan mais ñii dañoo jufur wala lu leen waaw lu gaa yi gën a yéemu ci mbon gi def ñuy gën a ñuy ñuy a wàcc ci ci darakaat yi rek <laughs> di gën a di gën a wàcc ci mbon gi ñu ne waaw qalilu kulli minhuma yad'u ila kathirihi kon nag yow jàmbi yow taalibi fala takun muqallila bul nekk di xeet bakkaar wala di xeeb yiw bu ci xeeb dara bu ci nekk mën laa jëme ci loo xam ne moo lay defar moo tax yonent bay saa saa am ne woon nit ki dina wax benn kàddu boo xam ne du ci lam yu baali du ci sax bàyyi xel pour moom waxu fe li mu wax du dara boo xam ne ci lay amee tuufe ngërëmu yàlla waaye dina wax wax joo xam ne du ci bàyyi xel ci lañ koy pëtëxale biir sawara dugal ko biir sawara boo xamante ne soixante-dix ans mu ciy tërëx rëx rëx ba ilaa yawmil qiyaama sax mu ciy def waaw di nuur di di di di di enfoncé wu ci biir sabar ci genn kàddu goo xam ne ba nga koy génne diggante turam yi bàyyiwu ci woon xel kon nag qaliilu kulli minhumaa yad'u ilaa kasiirihi kon nag jàmbi yow taalibe bi man bamba ma ne radiyallahu anhu falaa takun bul nekk mukk muqallilaa kuy tuutal lu baax wala lu bon waaw bu dee bo bu bo ah, la borom bi wax fa man ya'mal misqaala darratin xayran yara waaye wa man ya'mal misqaala darratin sharran yara la wax kon nag mu ngi noonu le <laughs> waaw <laughs> loolu moom yeboo ñu bàcc xel kon nag hadis baa ngi noonu kon gis nañ lëkkaale bi ak suñu bunt bi kon ñu baax ñooy aspirer ñu baax kon del ànd ak ñu baax del fexe di nekk ak ñoom ndax junuudum mujannada lañ